Taariq ibn Abdillah al-Muhaaribi Taariq boo demee ci ci euh, euh, euh, boroom nan la tudd al-imaam Ibn al-Qayyim al-imaam Ibn al-Qayyim raxmatullaahi alayhi ci téereem bi Az-Zaad yazar mu ne faslun fi quduumi taariq ibn abdillah wa qawmihi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, lii nag boo demee ci dalaa'ilu nubuwa mënoon nañu jël direct riwaay imaam al bayhaqi bi waaw mën nañ ko liir ci dalaa'il waaye mën nañ ko liir ci fi nga xamante ne mooy eh, eh, azad bu al imaam ibn al qayyim raxmatullahi alayhi mu ne faslun fi quduumi taariq ibn abdillah wa qawmi rasulillah mu ne bunta ngi ci dëgmalu taariq ibn abdillah dëgmal gum dëgmal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ay ñoñam al imaam kon al bayhaqiyu raxmatullahi moo ko solo ah. léegi man huwa taariq ibn abdillah d'abord moo doon taariq taariq ibn abdillah almuhaaribi hmm? moom taariq ibn abdillah mas nañoo dégg mas nañoo gis ay mbiram mu ma aawi ah bon ça ça doit lu yàgg ma la waaw lu yàgg la xoola nettali imaam al bi ay wane ñu ñëw bu ko defee ñu gis li nga xamante ne mooy wafd bi se eh, eh, eh, al-Jaami' Jaami' ibn Shaddaad Jaami' dane haddathanii rajulun yuqaalu lahu Taariq ibn Abdillah dane benn waay bu ñu naan Taariq ibn Abdillah moo ma nettali dinañ la wax léegi léegi mais attends yow sa càllali bii moom fan la ne ñu ne la ci al imaam al xaakim an-Naysaabuuri yu moo ko solo te ibn Isaaq daal di la koy solo boo demee ci al Mustadrak waaw ñi def taxriiju euh, azzaat ñu ne wa sanaduhu qaabilun li taxsiin ñu ne càllalem nangu na mu nekk xasan ñu xasanal ko te imaam alxaakim bi mu ko soloowee da koo wéral al imaamu dahabiyu rahmatullahi daal di ciy ànd ak moom taariq ibn abdullah mii dane parce que moom moo nettali woon dane ko déglu nettali bi rek di ko fàttale ko sii sii bu ma ko wax nga koy fàttale ko mu man damaa taxaw ci marché foire zil majaaz bi suuqil majaaz zil majaaz yaa ngi fàttali na ci foire Makka yu mag mu ne dama faa nekk id aqbala rajulun alayhi xulla xub jubbatun wa huwa ya ayyuha nnaas qulu laa ilaha illa allah tuflihu nee ma dégg benn waay bu naan mais yéen a ayyuha nnaas yéen nit ñi qulu wax leen mu ngi sol benn burda la sol nii naan yéen nit ñi wax leen laa illa allah wax leen laa illa allah yéen nit ñi tuflihu bu ngeen koy wax di texe wax leen ko rek texe waaw man qaala laa ilaha illa allah daxala al janna wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq ala raghmi an fi abi dhar loolu la yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Abu Dhar xadiis boo demee ci kitaabul imaan ni ñu saxiix al imaamu al-Hajjaj al rahmatullahi alayhi indi na ko foofu de mu ne <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam dane ku janna ku wax laa ilaaha illallah rek dugg nga aljanna Seyna Abu Dhar ne yonent mi alayhi salaatu wa in zana wa in saraq mais même bu dee ne waa laa ilaaha illallah qad zana wa saraq même bu dee dafa sàcc dafa njaaloona euh, sàcc na njaaloona wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq mu ko même Seyna Abu Dhar ne yonent mi alayhi salaatu salaam bu dee dafa dafa njaaloo te na yonent ma lay saa bu dee ne njaaloo na na mu répété waat ko tax affaire bi da koo yëm quoi wa in wa in sarq mu ne ko ma wa in zana wa in sarq ah, jaaxal mu mu ñetteel mu ne ko dar même bu dee ne mbir abu dar <laughs> waaw mooy jaaxal ko malgré abu dar moom it muy daw ci mbedd yi <laughs> di daw naan ala raghmi an fi abi dhar ala raghmi an fi abi dhar di daw <laughs> voilà nee na man Tariq ibn maa ngi dégg man nag xaw ma dama ñëw Quraysh daal laa ñëw Makka foire Zul Majaz laa ñëwoon dégg fa ku gis ku sol yére yu rafet ab burda naan yéen ñi wax leen laa ilaha illallah ngeen texe mu ne am benn góor bu ko boo xam ne moo koy topp nekk ci ginnaawam di ko xaañi xeer naan yaa ayyuhan naasu laa tusaddiquhu fa innahu kaddaab wal iyaadu billaah nee am benn góor bu nekk ci gannaawam di ko xaañi xeer keneen ku nekk ci gannaawu ki doon wax yéen nit ñi tuub nee leen laa ilaaha illallaah ngeen ngeen ngeen texe am ku nekk ca gannaawam di ko xaaj naan yéen nit ñi bu leen ko dëggal kii nii mooy li mu wax du noonu waaw faqultu nee na ma mais man hada ma mais kii di xaañ kii di wax nii taxaw di wax ak nit ñi moom muy xaañ mu koy xaañ mooy kan ñu ne ko kii di wax hada ghulamun min bani hashim alladhi yaz'umu annahu tuutalaate ñu naan hada ghulamun kii ab jeune la kii nii mooy ngone benn ngone la rek ñoom du juuñ ci woon comme bu bu bu bu boroom xam-xam yi naan shaabak yooyu ah, ak ay ghulaam ak kom comme le Seydina Muusa waxoon ca Isra wal Mi'raj jamais jubluwuñ ci lool de ah non ñoom pour tuutal la kalimatu tahqir la voilà ñu ne ko <laughs> ñu ne ko kii de ab jeune la benn booy la de bu bu bu boo xam ne ci waa Banu Haashim la bokk moom de nee na nee yonent la qultu neen taarix ma ne leen mais mais man hada alladhi yaf'alu bihi hada mais kii ko xaañi xeer nag moom mooy kat ñu ne ma kii hada ammuhu Abdul Uzza kii nii mooy mooy bàyyi xam frère baayam la grand frère u baayam la ni ngay gis nii mooy Abdul Uzza di jaamu al Uzza mooy lii gisoon nañ ko jamono jooj ba ñuy gis yonent mi alayhi salaatu salaam yu metti ya ko doon dal waa Makka mu leen di woo Abu Jë Abu Lahab nekk ca gannaaw di ko xaañi xeer naan gaa yi bu ñëwee ci foire fu ne mu koy topp di ko xaañi xeer naan bu leen ko dëggal ndax waxul dëgg wal iyaadu billah wal iyaadu billah bañ ci jaaree sax wal iyaadu billah ah mu ne nag falamma aslama an-naas waajaro xarajna min ar-rabada nuridu madina nee na nag bi nit ñi gàddaayee bi nit ñi gàddaayee ba nit ñi gëmee gàddaay mooy ci ci kii lay wax ci côté yii la ay l'an neuf après fathu Makka mu ne ma génn ñu génn dem Rabada mooy benn dëkk la boo xam mooy village ba Abu mi ñu doon wax sànq. <laughs> ndaw ndaw ndaw dëppaale ak coïncidence boo xam ne du coïncidence fa borom bi mooy noonu la de ah Seydina Abu mi ñu doon wax sànq loolu la woon voilà mooy Rabada la génne àddina foofale ca biti Medina ca village mu ne ñu dem foofu nag soxla woon dañoo demoon ngir uti tàndarma Medina ala saakini abdalu salaatu wassalaam mu ne biñ ñëwee nag miiru Medina yeeg seen seen seen seen seen seen kii tool yi tool yi toolu Medina yi ak seen tàndarma yi ñu ne mais ñun de moom bu ñu wàccoon fii hein hein bu ñu wàccoon fii sol yeneen yére yu wuteeg suñu yére yi nga xamante ne poussière na nee na biñ newee na rek fa ida rajulun fii timrayni lahu ñu gis benn waay boo xam ne benn góor daal lañ jekki rek gis mu ngi sol ñaari yére yu rafet ñaari burdo yu rafet fa sallama mu ñëw nuyu ñu wa qaala min ayna aqbal xaw mu ne mais d'où vient cette euh, d'où vient vous d'où d'où du vous voilà d'où venez-vous yéen fu ngeen jóge min ayna aqbal al qawm ana fan la nit ñiy jóge xul naa ñu ne ko min rabada ñun de rabada lañ lañ lañ lañ quitté léegi ba agsi nii ci toolu Médina yi nii ñu ne ko mais mu ne leen Ah, na turidun ana fan ngeen bëgg a dem qul naa nuridu hadhihi al madina ñu ne madina gii nga xam ne agsi nañ ci seen tool yi dafa lañ bëgg a dem mu ne leen lan mooy seen aajo lu leen tax a jóg mu ne xanaa ut ci tàndar may medina yi ñoo ñu fendi de waaw mu ne ñu ngi àndaloo nag yarhamukallah ànd ñu ne ñu ngi àndaloo nag benn femme boo xam ne ci convoi bi la bokkoon mu ngi yoroon nag ñu nee na ñu ngi yoroon ñun benn gëléem goo xam ne gu xonq la boo xam ne dañ ko dañ ko màndargaloon waaw léegi euh, góor boobu nañu ki ñu dajeel mu ne leen mais seen gëléem gi moom dangeen koy jaayam ñu ne ko waaw mu ne leen ñaata ñu wax ko ci nombre de cent ne ko ne ko tel nom tel tel kii quantité sangam ci kiiwu tàndarma lañ koy jaayee ci cent tàndarma nee na ñu wax ko njëg gi après mu ne après waxul dara après mu jël mu mu jàpp kii bi euh, euh, nu mu tudd euh, goj gi kii bi nu mu tudd waaw moor bi mooy fi ñu takk kii bi gëléem gi ñu ko takk ci baat bi wala ci bakkan bi après téye di dem yóbbu ko après mu dem nee na muy ñu yekk muy dem di dem di dem di dem ba jekki gisatuñu ko quoi ndax tool yi gisatu dem na daal ba gisatuñ ko ñu ne mais ñun mais ñun li ñu def wóor na ñun maa beex naa jamala naa mi man naa refan ah. mais ñun suñu suñu suñu gëléem gi ki ñu ko jaay xamuñu ko en plus <laughs> mais ñun jëluñu suñu njëg gi dañ koo jaay te moom non seulement xamuñu ko ba pare moom dem na mais nee na bi ñuy interroger wu di wax loolu ndaw si bokkoon ci convoi wu ne leen wallahi ne leen nag maa ngi waat ci yàlla laqad ra'aytu rajulan ka anna wajhahu shiqqatul qamar laylatal badri ana daminatun li samani jamalikum ndaw si ne leen waat naa ci yàlla ne man de góor gi ma gis mooy ki ñu fi dikkal léegi ba jël gëléem gi wax waxaale moom jëndu ko dem saa mu joxe njëg gi mais bu leen am lu ngeen di tiit ak lu ngeen di ragal mooy man de seetlu naa ci xar gis naa xar kanamam gi min mel ni dogu woowe weer mooy dafa leer nañ mel ni weer wu mat woo xam ne quatorze jàpp quatorze quinze treize quatorze quinze ci weer bu nekkee pleine lune xar kanamam gi loolu la may jox man nag ndaw si man seen mbokk man maa leen garantie njëgu gëléem gi bu leen fayul man maa koy fay xam naa ne moom dina leen fay ndax ko ki ma gis kooku moom moom nekkul koo xam ne ab tërian la wala kuy naxaate la wala kuy jël alalu jàmbur dem saa mu fay non non bu lool naree am ma ne maa leen garanti lool man ndaw si <laughs> waaw moo tax ah nee na biñ nee noon ci riwaay imaam ibn bi mu ne ñu jekki benn waay ñëw ne man de ne ana rasulu rasulullah ilaykum hada tamrukum fakulu washbi'u waktalu wastawhu nee na biñ nekkee noonu rek am benn waay bu jógee na li ñëw ne man maay ndaw ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam seen tàndar maa ngi nii lekk leen ba suur leen te matal waaw matalu leen mooy na mat xool leen ndax mat naam déet sàkku leen na mat nee na ñu jàpp ci tàndarma ji xam lépp mat na baax na ñu lekk ci ba suur waaw daal di tapéese ci mbir yi def suñuy kii suñuy suñuy yóbbal ak yooyu waaw nee na ginnaaw gi nag ñu dugg mi bi ñu bi ñu duggee fa daxal na al masjida fa idaa huwa qa'imun ala al minbar yaxtubu an-naas nee na ñu dem fekk ki ñu doon wax ki ñu fekkoon ci biti ki jëloon suñu gëléem gi ñu fi gis ko ci kaw minbar bi ñu ne xam nga kay wax na leen maay ndawu ndawu yàlla li kon ñu ne ah kon kon kon kon kon yonent bi salaam la woon moo tax femme yi foofu ñoo fi tane góor ñu bari mooy ñoom bon ñoom bon da gis ne ñoom lool la leen yàlla mooñe en tout cas ñu bari ci ñoom mooy li ñu amee ak seetlu bari na góor ñoo xam ne amuñu seetlu googu femme moom gis nga bu duggoon ci kër nii. li ma leen di tooñe de photographie fépp mooy fii mu ne mooy kii visuel lañ baax daanaka moo tax doo dégg seen xew yi waa borom doket buñ nee borom doket bi rek daanaka ñoom ñépp xam ki ñu doon wax waaw parce que ñoom dañuy ay capteur la yor dañuy seetlu lu bari te dañu dem ba mi ba ba mu ànd ci ñoom fu ñu dugg rek wala ku ñu gis mooy seetlu nañ la bu baax xam nga góor ñu bari meluñ noonu. góor ñu bari meluñ noonu man am na nit ñoo xam ne xam naa leen de mas naa leen a gis mais bés bu ma dajawaat ak ñoom damay hésiter est kii la woon parce que doon duma la seetlu yenn seetlu yi du ma mooy ay ay siggi di la xool ak di kii yooyu yu bari yooyu loolu xanaa mu miin la lool wala ñu yàgg lool mooy yàgg naa laa gis mais ku may door a gis nii mooy boo mooywul mën nañu dajawaat ci mbedd bi dama naan kii nii am na fu ma ko mës a gis wala di mu may rappeler dara mais manuma ne fenn laa fii laa ko gisawoon waaw loolu nag bon defoo lay niru waaw <laughs> ah. <laughs> ne deewaa nit ki bu dina foog ne mais sawaay da koy da nga may ignorer alors que du ignorant du da koy ignorer mais da koo xamatul exactement fan la fan nga ko xamee woon alors que femme femme day seetlu moo tax femme bi nee na man di man xar kanamu ki ma gis mel ni weer kooku du workat maa leen garanti nee na dugg si gis ko ci kaw mir ban ci mir mir min bar bi ci jàkk ji muy muy muy xutba kii mooy suñu waa ji kon waa ji yi ñëwoon naan ñu waaye ndaw yonent bi sallallahu alayhi ndaw yàlla li mooma tamit mu ngi nii di wax kii moo jëloon suñu gëléem gi fay nañu ba pare nee na ñu ngi ko dégg fekk munaan naan tasaddaqu fa inna sadaqata xayrun lakum mu leen ah saraxe leen ndax saraxekat moo gën ci yéen al yadul ulya xayrun min al yadi sufla ndax loxo bi joxe bi féete kaw di joxe moo gën loxo bi féete suuf di nangu ummaka tàmbaleel sa yaay waa baaka ak sa waajur wu góor wa uxtaka ak sa sœur waa xaaka ak sa frère wa adnaaka adnaaka ak ñi la gën a jege topp ñu la gin a jege waaw léegi léegi euh, mooy bon yii foog naa masala yi yàggoon nañ ko gis masala yi yàggoon nañ ko gis nit ki buy saraxe fan lay tàmbali loolu mooy kii nii dalay leer na kii du boroom kër ki muy wax nii mooy amul amul soxna waaw parce que sa baay sa yaay sa frère sa sœur sa frère loolu moom mooy mooy mooy ne kii ab célibataire la waaw mais sinon bu dee boroom kër ñi muy dundal ñooñu ñoo gën a nekk farata ci ñoom avant keneen ay soxnaam doomam ak ñooñu ñoo gin a nekk farata que ay waajuram bu dee ay waajuram moom dundalu leen wala am nañu lu ñu yor waaw waaw kay kon loolu moo ñëw ci délégation bi ak ni ñu ñëwee nga xam ne tàndarmaa leen gën di woon fa lañ jaare tuuti ndax li ñu gis ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy délégation wu taarix ibnu abdillah ak ay mbokkam ci waa banu muhaarib radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum